walaqad sarrafnaa fi haadhal qur'aani liyadhakkaruu wa maa yaziiduhum illaa nufuuraa sunu boroom azza wa jal di wax ci laayaam ñeent fukk bi ak benn mu ne walaqad dëgg-dëgg kat sarrafnaa daal dinañu yaatal te leeral te baamu fi haadhal qur'aani ci alquraan ji ñu wàcce ci yow sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nekk na ci alquraan ji kat baamu nañ ci leeral fi laaya yi leeral fi li nga xamante ne nii mooy sama dig yéeg sama tëkku yéeg sama atte yéeg yépp lu tax li yadhakkaru ngir ñu waaroo ci di ma ci fàttaliku di dellu ci seen boroom tabaaraka wa taala ñoom quur kuray waa ñi yéefér yi waaye wa maa yaziiduhum yokku alquraan ji nga leen di jàngal leeral gima ma fi leeral illaa nufuura lu daw moom daal mel na ne lu alquran di gën ñëw bar ndànk-ndànk di leeral ay mbir ñu koy gën a daw mel ni ñu gis test qul kon waxal yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam law kaana maahu waaliha gis nga boroom bi tabaaraka wa taala de law kaana bu ne maahu nekk na amaan ak moom aalihatun yeneen yi yàlla yoo xam ne moom li mu man lañu man mooy li man ñoom la yàlla yoo yele man kama na comme ñoom ñii waa Quraysh yéefér yi niñ koy waxee naan yàlla man na waaye daa am ñoo xam ne ñoo ko ciy jàppale mooy seen xërëm yii ak maa ñi nga xamante ne ñoom la ñuy bokkaaleeg moom mu ne bu doon ne lool de am na kama yaquluuna kom ñoom niñ koy waxee idan konoote kon de la idan la labtaxaw kon de ñoo ñële ñu naan yeneen yàlla yoo yële man li mu man konoonte kon dinañ sàkku ilaa dil arsh jëm ca borom arsh di boroom bi tabaaraka wa ta'aala sabiilaawu yoon ngir dem ngir nangu la mu yor ndax xam nga mooy comme buuri jamono rek mu ne gars yi manu mënuñoo nangu digérer ñaari buur yoo xam ne mooy ñu naan deux puissances yu fi ne ñaari yoo xam ne ñoo ëpp kàttan gis nga seen mëbëtu kenn ki yépp mooy mu nootoon keneen ki ci def même bu dee ne ci biti nii diplomatiquement dinañ wane nii léeg-léeg moom dañ koy fësal comme guerre froide yi entre ay URSS ak États-Unis nga jëm ne ku nekk mooy ci compétition la ñuy nekk nekk bëgg ngaa jël raw gàddu gi boo sañoon sax keneen ki nga faagaagal ko bu ko defee yow kese nga nefi loolu it buur yi noonu lañ meloon da ngay am doole fii yëg ne keneen am na fee doole nga dem fexe ko noot ngir wane yow sa sa doole wane ne fii maa fi ne suñu borom nag ne lool bu amoon kon loolooy xew te loolu moom mooy li nga xam ne nag amul woon te loolu manu la nekk mu ne subhaanahu gàcc ngaalaamaa moom subhaanahu waay waay aka sori li nga xam ne moom la yéeféru Quraysh di ko tuumaal de wa taala ay way kawe na te yéegul te sori lii nga xam ne moom la ñuy wax amma yaquluuna aka sori li nga xam ne moom la ñuy wax ñoom yéeféru Quraysh de uluwan kabira mooy kawe xam ne gu la gu rëy xam ne moom la sori li nga xam ne moom lañ koy wax ndax ñi ñoo réere seen boroom dëgg-dëgg moom moomu nag tusabbihu lahu as samaawaatu sab'a tusabbihu lahu da koy sàbbal de ñeel ko moom boroom boobale azza wa jalla samaawaatu sab'a asamaani juróom-ñaar wal ardu ak suuf yi wa man fiihinna ak ñi nekk ci suuf yeeg asamaan yeeg malaaka yeeg nit ñeeg jinne yeeg yi fi ne yépp ak rab yeeg njaay àll léegi lépp rek moo tax mu teg ci ngir leeral loolu le këne du nit ak jinne malaaka kese mu ne wa in min shay'in te amul lenn rek illaa lu dul yusabbihu bihamdi day sabbal borom bi tabaaraka wa taala di jaare di ko sant walakin waaye li am ba des li ëpp ëpp yéen ci nit ñi laa a tasbihahum mooy du ngeen dégg te du ngeen xalam te du ngeen xam ñoom naka lu nekk lan lay sàbbaale man fii mu ne moom ni porte bii néeg bii ma nekk mooy gis nga buntu bii ni muy sàbbaale ak toit bii di lii nga xam ne téegu néeg bii ma tiim waaye téere bii ma yor rek nan lay sàbbaale kayit yi ma yor man moom ump na ma yër bi ma sol waaye it leneen lu ne sama karaw gii ma tiim waaye it sama weyeek yépp ni muy sàbbaale man suñu borom def walakin waaye li am ba mooy kon laata laa tafqahuna tasbihahum moo tax lépp loo gis moo xam animé inanimé kii am na ruux ak amul ruux ak am na vie ak loolu ma dee lépp ci yem xattaal kudu day day day sàbbaal borom di tabaaraka wa kon nag mu ne waaye li ëpp ci yéen mooy walaakin waaye li am ba des laa tafqahuuna yéen xamu ngeen ta ñu doon waxal mooy Quraysh yooyu waaye it nit ñu bari ci jullit ñi xamuñu ko de lii ñu borom bi xamal bariwul te loolu mooy nekk la ndax Mawlaana Ibn Mas'ud wax na comme ne sahih yi te dañ doon nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam toog ci ndab di lekk ñu dégg ta li nga xam ne noonu la ñam wi di sabbali ci sabbale lekk gi muy lekk ci loxoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku nga ne kon xamu ko xam na ko am na ñu ko borom bi xamal mais nag du lépp voilà du ñëpp la ko xamal te tamit du ci jamono ju nekk lay xamal ñëpp lu ne am na ñoo xam ne sax loolu ba mu leen dalee ñuy gis yu bari bari yoo xam ne borom bi da koo nëbb ñu bari dañoo ñaan borom bi mu daal di leen koy teggil ngir ñu mën a nekk ci li nga xamante ne ak dal te tamit loolu bañ leen a préoccupé ndax xam yooyu ñu naan diw de bu la xoolee rek xam li nekk sax xel meeg yooyu loolu moom de toute façon loolu du objectif doo ñëw fenn ci kanamu borom bi tabaaraka wa taala mu naan la moo yow ñaata nit nga daal di woon dajeel ba ma la bàyyee allah àddina boobale léegi nag ku nekk moom la mu doon xalaat ana ko gisee woon déedéet borom bi du la laaj loolu yooyu moom sa waay surtout bu la ko borom bi defaloon sax mooy ne bu la nga koy ñaan mu daal di la koy teggil bu dee ne loolu daa nar dox sa digganteeg borom bi mooy lépp lu dox ak moom mooy objectif borom bi wa inna wa anna ila rabbikal muntaha dëgg-dëgg sa boroom bi mooy deytal ba de te mooy terminus bi te moom moom rek la ñuy diir te moom mooy finalité bi de lu dul moom nag doo finalité de. kon mu ne innahu dëgg-dëgg moom borom bi kaana nekk na te du dañ di nekk xaliman ku ñeewante ci jaamami de xafuuran ku jég aji jéggalaa koon xaliman ak a ñeewante ba mu leen umpalee lii lépp ndax di dégg lépp di sàbbal moo tax am na ci am na ci ci borom xam-xam borom nitu yàlla yi koo xamante ne nii radiyallahu an doon na woon ne doon dem moom loolu da koo mës dikkal mooy yu mel noonu nga xamante ne am na fooy toll bu la borom bi defalee yenn yi yenn may yi daal yenn yi loolu mooy yooyu yépp loolu lépp day deñ mooy ne barrière yi nga xam ne ndax lépp ay barrière la ñun ay barrière moo dox suñu digganteeg lépp moo tax moo tax suñu boroom doon wax naan <laughs> dina ko wax léegi ci kanam <laughs> voilà mooy ay barrière la yoo xam ne borom bi bu la ko wuññilee am na fooy toll man na la ko wuññil ci kell teg topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak teg sa tànk ci sunna foo xam ne man na la koo teggil di la xool nag mooy loolu bul foog ne mooy finalité bi de mu defal la ko nga foog ne yow pare nga après daal di kii commencé bàyyeeku loolu mooy aw ku nga yow mooy léegi moom nga day dem léeg-léeg day dem toilette sax dégg li nga xamante ne ñoom li ñuy sàbbaale foofu mu génnaat kon loolu nga mais après affaire bi dafa dem quoi mooy loolu ngir ñaan mu ngir mu deñ mooy affaire bi loolu la mooy ne borom bi loolu ak yërmande gu rëy la moo tax mu ne innahu dëgg-dëgg kaana xaliman nekk na ku ñeewante ci jaamam yi ba ni nga xam ne ci la leen ëmpale loolu lépp ndax wax dëgg yàlla xam nga ne moos boo ñëwoon dànk ceeb boo nar a kii dégg ko muy sàbbal borom bi tabaaraka ko taala boo moyul li nga ne ah oh, wayow kuy sàbbal borom bi noo koy lekke nga loo nar a loolu loolu mooy kon nit ki day borom di daal wallahi moom mooy alxalim de xafoora aji jéggalaa kon la ci seen bàkkaar ak rëcc-rëcc yi nga xamante ne ne laay suturaay yàlla borom bi tabaaraka wa taala mooy yaatu de ida qarata mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag wa idaa qara'ta boo jàngee alquraan alquraan ji naa ñun ñooy def baynaka sa diggante wa bayna alladhiina laa yu'minuuna bil aaxira sa diggante ak ñi nga xam ne gëmuñu yawmal qiyaam ba ñu gëmuñu bés bu mujj ba xijaaban ab barrière ab baaraal li nga xam ne dig-digle boo xamante ne moo leen di sutural ba li nga xam ne yow moom mooy duñ la dégg tamit mooy dinañ dégg li ngay wax mais mënuñ koo gëm loolu daa am moo tax yéeféer yi mooy waxoon naa la ne du boo leen woowee wala ngay jàng alquran ñii ñu nekk fi duñ ko dégg dinañ ko dégg mais da dul dugg wala bu duggee ci nopp bi day génn beneen bi mooy ne loolu du nekk waaye it borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii moom moo def li nga xam ne ak kiiraay gi nga xam ne moo tax jullit bi mën a gëm waaye kiiraay gi tax yéeféer bi mënul a gëm loolu borom bi tabaaraka wa taala moom moo ko def te xam nga lu mel nii gisoon nañ ko mooy gaa yi <laughs> ba ummu jamil <laughs> muy ar arwa bint harb di ummu jamil bint harb comme ni nga xamante ne noonu la ko sayyidatuna asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma nettale comme ne ci musnadu non non non ke ka xam noo ko solooti al imam ibn abi shayba ak wala al imam ibn abi shayba rahmatullahi alayhi moo ko soloo di nga raw bi nga xam ne ci la tabbat ya daa wàcc sawaay mer nag daal di yor aw xeer moom ummu jamil moom waay moom nga xam ne fii jiidihaa hablum min masad moom ma nga xam moom raatu hammaalatal hatab mu jël ngandoo xeeram nag ñëw ci yonent bi alayhi salaam fekk mu ngi toog ci kaaba gi moom alayhi salaatu wassalaam ak seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mu ñëw nag moom nag di mer moom Ummu Jamil yor xeer wu rëy nag ñëw nag taxaw bi mu ñëwee seydina Abu Bakr <laughs> yonent bi alayhi salaam ak seydina Abu Bakr ñu ngi toog waaye radiyallahu anhu léegi nag bu ñëwee suñu borom moo def ab kiiraay digganteem ak moom mooy moom saa fi mu toog gisu ko waaye mu naan mu ñëw nag Seydina Abu la ko gis naan ko hee yaa Aba Bakrin hee ukhbirtu anna saahibaka hajaani daal dinañ may xabaare man Ummu Jamil mii di jabaru Abu Abu Lahab jabaru Abu Lahab man mii de xabaare nañ ma di rakk di sœur ci kan Abu Sufyaan voilà man mii nga xam ne dégg naa ne sa waa ji daf maa ŋaññ maa ngi waat laa wax Seydina Abu Bakar ne ko a ah, non waat naa ko ci borom néeg bi këne moom daal lu lay ŋàññi de mu ne ko wayow xanaa dëggoo li nga xam ne moom moo wax xanaa du moom moo wax naan fii jiidi yaa xam lum ni masat xanaa du moo wax naan nekk na ca putam nga ca la nga xam ne mooy baatam ba mooy mooy ak buum goo xam ne ci safara lañ koy yeew du moo ko wax naan ba bare naan ko wayow naan ko qad alimat qurayshun Quraysh xam na ne man maay ibnatu sayyidiha man maay doomu sangu Quraysh naan ko wamaa yudrihi ma fii jiidi waaw moom sax kan moo ko xamal lu nekk sama doq gi sax sama baat bi ba manaan fii jiidi hablu min masal ba bare nag naan ko nag gis nga Seydina Abu Bakar naan ko noo ŋàññu la de mu ne ko ma ne gis nga benn affaire laa xam te ba muy ñëw <laughs> am na lu ma fàtte ba muy ñëw mu nga doon nga mer naan mudammaman abayna wadina falayna wa amrahu asayna moom Ummu Jamil tabban laha mu naan mudammaman yonent ma lay saa saa mu doon wax naan ki ñu ŋaññi ki abay naa ma ne ñoo ko bañ laa wax wa diinahu diineem jii mu fi indi xalay naa dañ koo bañ bañ lañ ko de suñu xol yi supporté wu ko wa amrahu daantaa moom mbirum yépp asay naa dañ koo moy ba pare nag di dem nag mer naan sëy naa bu wax ram ma ko fekkoon xeer wi laa jël